mu ne wa mislu hadha al ilm huwa alladhi yuqaalu mu ne xam-xam bu mel ni nag bu ko nit ki xamee façon xam-xam bii moom lañu ñu naan inna ta'alluma mas'alatin minhu afdal min ay minhu afdalu min ibadati sana mooy gis nga sew-sew yii xam bu mel nii fexe ko am xam ne mbir yi ci xool bi la te nit ki lu muy def na ciy teewlu boroomam waaw ba yooyoo tax façon xam-xam yi yone saasam bi wax ci hadith yi nga mën koo décortiquer mën a xam exactement lu tax yonent saa salaam fee muy tere fii moom muy def di tagg ay nit ci seen xar kanam seen kanam ba pare muy ten tere lool ñenn ñi mu gis ñu def ko mu ne ko dongan ginnaaw sa mbokk te moom def na ko ak yooyu ah lan la mooy boro borom bi mayee lii ci lii nga koy xame façon xam-xam yi nga fexe am ko ci la ñuy waxe naan jàng benn masala ci yii moo gën jaamu yàlla ak at goo xamante ne lii nii yëpp ñàkk na ci amu ci ndax it bi hada al ilm tahya ibadatu ci xam-xam bu mel jaamu yàlla ak at wala jamonoy nit ki dunduk nit ki ci lii lay xotte ay maqaamaat yoo xamante ne nii du du du du ay ay jëf yu bari waaye lépp xol bi ak teewlu bi muy teewlu borom bi wabil jëhli waaye nag boo réeree lii bihi ci xam-xam yi tamutu ci lay faatoo ibadatul umr sa jaamu yàlla àddina yëpp sa dund yëpp ngoo xam ne dundam yëpp day jaamu yàlla nii mécaniquement dañ koy gis muy julli di woor def lii waaye yii da leen a soofantal du leen sax jéema xam seet boroom xam-xam yi ko ci mën a dimbali wala téere yi nga xam ne ma nañ ko ci mën a yoonam new ci mooy day julli di woor ba pare gina wow xool ñëpp xeet ñëpp même yu mel noonu lan moo ko indi mooy mooy suufa soofantal xam-xam yu mel nii moo tax mu ne ci réere yi nag ci lay deewee sa da ngay jaamu yàlla ak sa dund yëpp watata attal ba pare mu nekk nayaa nekk nuur wabillahi tawfiq ci borom bi nag tabaraka wa taala dong la jaarete ci moom lañuy ñuy jaarete ci lay jóge ak tawfiq dëppaale ci lu baax ak xam-xam yu mel nii yàlla nañu ko borom bi daal di dëppaale kon lii la al imaamu an-Nawawi indi ci al alhamdulillah hmm? li nga xamante ne mooy al azkar waaw al azkar al muntaxab min kalaami sayyidil abrar bon am na leneen loo xam ne tamit wax na ko loo xam ne lu am solo la parce que après dafa def après buntu boobu ah, xam nga buntu boobu mooy baabul madhi ah, baabul madhi après ah, madhul insaani nafsahu wa zikru mahaasin waaw tudd amaana ñu boole ko ci ndax lii yëpp daa am njariñ bon xam naa ne dañuy gaaw bon peut-être fii nag comme que amul benn bokkul ak comme fi ñu jóge sànq nga xam ne dafa ne ci riyaat bi moom loolu tuloon na ko yàlla azkar côté bi ñu doon wax mooy côté bii ñu pare nii waaye bi ci des kon mooy loolu buñ ci ñëwee côté taxrij yooyu daanaka duñu ko def dañuy si sinon ñu bàyyi ko. léegi kon nañ gaaw rek ah ndax bii du cosaanul li liñ doon gis lam doon wax fee ci Riyad bi loolu gis nañ taxrij beeg yooyu dugg nañ ci léegi fii dañ koy wax ngir yokk njariñ mu ne qaala Allahu mooy nit ki di tagg mboppam na ak tudd ay ngëneel yu nekk ci moom waa loolu mën naa nekk ah <laughs> mu ne qaala Allahu taala fala mu ne borom bi nga xam ne moo xawete yéegul nee na ci suuratu najm aaya 32 wala tuzakku bu leen nekk di teet di di di fóot di setal anfusakum seen bopp waaw waaw man maa baax man mu tabe nii man mii nga xamante ni kenn gënuma man mii nga xam ne mu ne bu leen mu ne i'lam xamal anna dhikra mahasini nafsihi mu ne xamal ne tudd e, e, ay qualité ay yiw yu nekk ci nit ki di ko tudd yosu boppam loolu daa am ñaari walla mazmumun am na loo xamante ne dañ koo ŋañ max mahbu am na loo xam ne dañ koo sopp fal mazmumu daal li nga xam ne moom lañ ŋàññi ci lool an an yazkurahu lil iftixaar wa izhaar al irtifaa wa tamayyuz ala al aqran wa ala al aqrani wa shibhi dhalik mu ne bi nga xam ne moom la ñu ŋàññi ci lool nit ki di tudd waaye man mii nga xam ne ni ma baaxee ni ma nangame bi nga xam ne dañ koo sopp dañ koo dañ koo dañ koo ŋàññi mooy nit ki di ko tudd ngir puukarewu ak di wanewu di yëkkatiku ci kaw nit ñi ak tamit ngir ñu ràññee ko ci ay maasam ci ak maasam ci kaw ak maasam ak yu mel nii mu ne max mahbuubu bi nga xam ne dañ koo sopp ci nit ki muy tudd ay qualité ay mbaax lu yàlla def ci moom mooy an yakuna mu nekk fii maslahatun diiniya mu nekk ci loo xamante ne nii mooy maslaha boo xam ne ko jug diini la voilà wa daalika loolee bi an yakuna comme mu nekk amiran bi ma'rufin aw nahyan an munkar aw nafi'an aw mushiran bi maslahatin aw mualliman aw mu'addiban aw wa'idan aw mudhakkiran aw muslihan bayna isnayni aw yadfa'u an nafsihi sharran aw nahwa dhalik waaw fa yadhkuru mahasinahu naayawiyan bi dhalika an yakuna hadha aqrabu ila qabuli qawlihi wa i'timadi ma yadhkuruhu voilà aw anna hadha al kalama alladhi aquluhu la tajidunahu inda ghayri fa fahtafizu bihi aw nahwa dhalik wa qad jaa fi hadha al maana ma la yuhsa min an nusus mu ne kanta bi nga xam ne moom lañ sopp mooy bi nga xamante ne bu dee comme nit ki daa nekk koo xam ne day diggalaa kon ab jàngalekat la wala kuy diggal nit ñi lu baax di joxe bon conseil hmm? tey tere lu baaxut bi wala mu nekk koo xam ne day laaye biire wala muy junjuli nit loo xam ne moo gën ci seen mbiru àddina ak seen wàllu diine wala muy jàngalekat wala muy yaraate wala muy waaraatekat wala muy kuy fàttali nit ñi di leen defal ay fàttali ci euh, ci yu baax yi wala kuy yëwanal diggante ñaari diggante wala muy jañ mu wëllif boppam ak mbon ak yu mel noonee bu ko defee mu daal di tudd yi nga xam ne mooy yu baax yi nga xam ne moo nekk ci moom waaye na yéene ci lool ke ne loolu mooy mooy li gën gaaw ngir nit ñi muy waxal ak ñooñu gën a mën a nangu li muy wax waaw comme nit koo xam ne daa ñëw nañ wax li mu wax ilaa qabuli fi nangu waxam waaye ah, ah, ba pare daal di sukkandikoo ci li mu wax kë te tamit na nga yéene que wax jii muy wax ah moom laay wax mooy comme bu doyee ngir yombal leen yoon yi quoi ñu bañ a sonn ne leen du ngeen trouver xam-xam bu mel nii wala masala bii ku ko leerali nii du ngeen ko trouver ku koo xam ne ku dul man waaw kon nag ngir ñu gën a téye lii te jox ko yitte waaw mu ne lii nag jël ñëw na ci ay maanaa yoo xam ne mënuñu koo takk ci ay euh, euh, texte alquran ak sunna lii bi muy wax dina ko indi mooy exemple nit koo xamante ne nii euh, fii mu ne day wax ñoo xam ne ngir soññu leen ci wàllu xam-xam gaa yoo xam ne gaa yi xaw ma fan lañ jóge xaw ma kan moo leen cuut piqûre découragé ak tamit jàpp ne daal yu kawe yi c'est pas pour ñoom waaw lépp lu ñu wax ci mbaax ak kell te ñu jàpp ne lool mooy euh, nit yàlla ya waroom xam-xam yi nga xam ne moom lañ doon tudd ya dund yu yàgg ya nga xamal leen ne nag attention gis ngeen euh, loolu euh, c'est une fausse impression loolu noonu demewul noonu de ak njuumte la parce que man maa ngi nii te xam ngeen ma téere xadiis yi li ci ne fekk yàlla def ni man na ko xam na leen man na leen a lu ci ne mën na ci dugg di ci xuus saa sax mu téye dara mu ne man maa ngi nii maag yéen ñoo bokk dëkk bu ñu jóge ñoo bokk même gox ñoo bokk di dund fii di lekkandoo ñoo bokk fu ñu doon foowe ñoo bokk fu ñu jàngee ñoo bokk lépp te pourtant man damaa góorgóoru kese lii ma am ba ba ba ngeen toog ma leen di jàngal ngeen di dégg di jël di yéemu loolu dara kon loolu kon mooy man ni ma def man ngeen koo def kooku tudd waaw parce que mais daa maslaxa daa bëgg wan gaa yi ay modèle ndax dulli léegi ñu bari en fait modèle vivant lañ amatul modèle bu mag moo yeneen saa salaam mi nga xamante ne mu ngi fi tout le temps mais waxuñu loolu mooy ñiy jàngale ak ñiy yaraate ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk kilifa yi ñoom ci seen bopp nit ñi ñuy jàngal ak di leen jéem a yar ak naan ñoo leen jiite ci diine bu ñu xoolee seeni jëf te nekkoon fi di seet yeneen ah saa bàyyi ak mooy doomu Serigne diw yooyu buñ ko tegee nee te waxante dëgg dinañ xam ne kii am na ay rëq-rëq yu bari yu mu am ba tax taalibe yi tamit am yenn comportement yi yoo xam ne ci Serigne bi la jóge wala ci jàngalekat bi wala ci ustaas bi wala ci ki nga xam ne nee na mooy seen moo leen di yar lu bari loolu xaw ma kan moo leen cuuj affaire u jàpp ni yooyu daal nga xamal leen ne dara fii waaw waaw li Seydina Imran ibn Husayn waxoon taalibeen al-Utari bi nekko ko man malaaka yi dañ may nuyu ne nag bu ma wax bu ko wax kenn fekk maa ngi dund fekk ngir maslaha la voilà ngir wal ne doy gaay naan malaaka yi yooyu yonent yi kese man mii di Imran bi taalibe yonent bi ay saa saa malaaka yi dañ may nuyu te xanaa ñëpp xam nañ ne man du ma yonent kay mooy yu noonu nit ki ak tamit nga nekk foo xamante ne gaa yi bëgg laa yépp jàpp ne xam-xamu diine wax sa xalaat la waaw nga ne leen hé mbir mi nag benn affaire la bu ngeen di waxtaane seen yëfi àddina ak yooyu loolu sax li war a dem li jaadu mooy ñu bàyyi ki xam loolu ñi xam loolu ñoom ñu wax mais comme ngeen jàpp ngeen ne lu ñëw débat la war a doon ku nekk di ci wax xalaatam même bu dee ne yow lool xamoo ci dara masala biir a jóg nga ne leen hé fii nag attention fii zone explosivement sensible waaw fi la ndigg yëg tànk yi di damme ak lan nañ yëg toroxtaange ci nga koy jële boo waxul lu xam te yàlla tax lu lu leer lu tegu ci xam-xam léegi nag mbir mi lenn la man alaam diine la du wax sa xalaat yàlla def na ne yéen ñii kenn xamu ko ci parce que ni ma leen dégg yéen kenn xamu ko ci léegi da ngeen di noppi man ni mu ko xamal ma wax waxoon daal moom ngaay ni mais sa ñu ne loolu nag dafa jaadu parce que duñu xam valeur bi nga am ak bila yàlla jox waaw kay boobu yu mel noonu tudd li nekk ci yow day man a nekk léegi nag ñu jàll ci li imaamu Nawawi wala nga leeraleen ala boo xam ne yow téere yi daanaka téere yi wax ci domaine bi yëpp mën nañ ne peeg nga leen liir nga leen gis nga boroom xam-xam yi liñ ci wax liñ ci développé yow nga développé ko développement boo xam ne ngir yombalal sa taalibe yi ngir ñu bañ di chercher chercher bu yàgg dem fii wër fii wër fii wër fii wër téere bu nekk alors que loolu lépp dajaleel nga leen nga ne leen nag lii nii leeral bu mel nii du ngeen ko trouver ci keneen ko dut man c'est pas pour glorifier yëkkati sa bopp c'est pour yombalal leen yoon yi waaw lañuy énergie dañuy def fee nañ ci jàpp lii te seeti leneen lu leen di jariñaat waaw kay <laughs> waaw waqat badaali fiihi maanayaani lam yubda li lam yubda li ahli hadha ash imaamul Suyuti mooy rahmatullah alayhi ci imaamu Tirmidhi bu ne xadiisun xasanun saxiix lan lay tekki mu indi waxu boroom xam-xam yi jiitu ku nekk li mu wax mu ne waaye man as-Suyuuti rahimahullah wa radiya anhu boroom bi feeñal na ma ci won na ma ci ñaari maanaa yoo xam ne ñi ci jiitu yépp waa domaine bi waa xadiis bi wax ci wàllu wii kenn ci ñoom feeñul ci ñoom ci man la ko boroom bi feeñale c'est pas que waa ji day réer ah dégg sa waay déet parce que c'est pour gàttal yombalal la yow taalibi bi nga xam ne ah kon da bu yoboo <laughs> ma tarkiis ma centré saa mbir ki lii te après ma seeti yeneen domaine wala yeneen i xam-xam yu ma bëgg a ut ci même domaine xadiis bi feneen léegi imaamu Nawawi di continuer mu ne léegi mu indi ko qawli nabi mu ne lii ginnaaw bi mu la waxee ne la li ñu sopp ak li ñu bañ ci mbir yi li ñu ci bañ après mbir yi ñuy sopp mu ne comme waxu yonent bi saa saa yoon yi nga xam ne yooyu dañ yooyu kenn kenn kenn mahbub la dañ koo sopp sax nit ki di ko wax ci boppam mooy comme li yonent saa wax ne ana nabiyyu la kadib ne man maa yonent bi nga xamante ne nii wax ji amul lu sutante keroog Hunayn la ko doon wax ana la kadib ana ibnu la kadib ana ibnu la kadib <laughs> ana ibnu Abdil Muttalib ana nabi la kadib ana Abdil Muttalib waaw <laughs> waaw akbar waaw mu ngi ci saxiix yi nag damaa xawata quoi romb saa def taxriij damaa <laughs> mu ngi ci saxiixayni al imaam Seydina al ba <laughs> ko waaji ne eh yow Abu Umaara <laughs> ah yéen yéen a daw bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bésu Xunayn sayna Baraa ne ashhadu anna an-nabi maa ngi seede ci yonent sallallahu alayhi ne en tout cas yonent sallallahu moom dawul waaw <laughs> ñi daw mooy ñi gën a woyofoon ci nit ña <laughs> waaw nee na après boobu la doon wax ne yeneen saa salaam bi nga xamante ne Abu Sufyan ibn al-Harith mooy bàyyi do ki nga xam ne ñoom ñoo nàmpandoo tamit bi euh, doomu frère am al Haaris euh, Haaris euh, ah, moom ak moom moo ne woon moo doon moo doon moo doon wommat ba berkeleb yonent bi saa saam bi mu yéegoon mook Seydina al Abbas ñoo ne woon ak moom quoi yeneen saa saam daal di wàcc te di jublu ci ñoom Seydina al Abbas di xëcc ngir ngir waa xunay ni ñuy flèche affaire yi flèche yi taw nag saa saam di daw ci ñoom bi dugg ci ñoom waaw Ah, eh, yeneen saa saam bokk na ca lam doon ana nabiyyu la kadib ana ibnu abdil muttalib allahumma nazzil nasrak waaw moo na sayyidina Baraa ne kunna wallahi idha ihmarra al-ba's nattaqi bihi wa inna ash-shujaa'a minna lalladhi yuhaadhi bihi waaw ne gis nga yeneen saa saam keroog Hunayn mu ngi naan maay yonent bi nga xamante ne ma ne lii ma wax amul wax ju du wax ju sutante maay doomi Abdul Muttalib borom bi yàlla na nga wàcc suñ ndimbal mu ne te ñun bu bu bu bu bu xare bi taroon ba jaf ci yeneen saa sam nañuy dem yokk lokkat te jàpp kii jàmbaar dëgg dëgg ci ñun te gannaaw yeneen saa lay dem bu mbir yi tàngee sawaay <laughs> te wax ju mel noonu Mawlana Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin wax na kon comme loolu yeneen saa sam ne ana nabiyyu laa kadhib voilà mu ne ana ak wax jim ne ana sayyidu waladi Adam Allahu akbar man yonent bay saa ne ana sayyidu man may sangu waaw waladi aadama doomi maam aadama yi man may seen sang allahu akbar way ba pare ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard man rasulullah sallallahu alayhi wa ki nga xam ne suuf man lay njëkk ubbeeku ngir ma génn maay njëkk a waaw ba pare moom mooy bon yooyu la imaamu Nawawi wax ak ak ak bi mu waxoon léegi nañ gis yi ba pare ana sayyidu waladi Adam voilà boobu muttafaqun alayhi la tamit voilà imaam kii moo ko solo imaam Abu Hurayra mu ne yeneen saa saam nee na ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyaama wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu shaafi'in wa awwalu mushaffa' Allah <laughs> mu ne yeneen sa bi alayhi saa saam nee na man maay sangu doomi aadama yi alayhi salaatu wassalaam bésu taxawaay ba. waaw te man la suuf bi njëkk xabru sama xabru mooy njëkk a ubbeeku ngir ma génn te maay kiy njëkk ràmm man lañ maay kiy njëkk a ràmm waaw te moom la borom bi képp di jox ah digal ngir mu ràmm léegi mu ne ana a'lamukum billah lool mooy lool gisoon nañu xadiis bi fii ci Riyaad bi mu ne leen saa sam nee na ana a'lamukum maa leen gën a xam yàlla wa attaakum te maa leen ko gën a teet maa leen mooy gaa yi nga ñëwee laaj soxnaam yi nan lay jullee waaw a'lamukum billahi ana ki leen gën a xam yàlla mooy man mii mooy mbooloo moomee waaw daal di woon ñëw laaj yonent bi alayhi salaam laaj soxnaam yii naka lay dund naka lay lay lay lay lay lay dundee naka lay jaamoo yàlla ci kër yi kër gi ñu wax ko mu mel ni dañ koo xeet waaw ñenn ñu ne waaw ah, ñun moom nekk di takkati soxna keenaan ñun moom dañuy julli rek waaw ñun daal julli rek di di di di sërale ñun la ñuy liggéey léegi moom jeex na nekkatuñ fi di defati leneen keneen ki ne man nag dootuma Euh, euh, euh, kii yi dootuma dencati kenn ci soxna yi waaw yeneen saa saa ko yëgee mu mer waaw daldi yéeg minbar bi daldi xutba wax lool bokk na lool la noonu fa wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashaddu lahu xashya waaw tay ñuy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la kon mu ne inni hmm? abitu inda rabbi mooy loolu gis nañ ko bu yàggul mooy ci wàllu wisaal fii nii ci Riyad bi tamit bi ñoo xamante ne mun a yonent bay saasaam nee na man abitu damay fanaan inda rabbi fa sama boroom laay fanaan mu leel ba pare di ma bi ma nàndal loolu lépp du loo xam ne nit ki wax ci boppam loo xamante ne nii mooy euh, kii ko quoi ah day wane eh, wax ci boppam yu rafet yu nekk ci moom ak yoo xam ne lu ko yàlla defal la waaw ñu noonu iyaakum wal wisaal marratayn in nag ñu ne ko mais yeneen saa sax innaka tuwaasil de mu ne inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi faklafu min al amali ma tutiqun muttafaqun alayhi lay gisoon nañu hadith sayna Abu Hurayra yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum kon nag yii yëpp yeneen saa sax di ñu wan yoo xam ne ci boppam la ko wax mu ne wa qaala yuusufu mu ne sayyidina yuusuf alayhi salaam nee na ij'alni ala xazaa'inil ardi inni hafiizun aliim mu ne sayyidina yuusufu nee na ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba Misra ne ko ij'alni def ma ala xazaa'inil ard lépp luy trésor lépp luy ndëxëñ teef luy génn ci suuf si defal ma inni man xafiidun ku mën a wattu laa alimun am xam-xamu nu ñuy wattoo mbir yi nu ñuy defe muy gën yokk waay du gina a euh, kon loolu waxul ci boppam lu lu lu rafet baaxam Seydina Yuusufu alayhi salaam kay mu ne wa qaala Shuayb mu ne Seydina Shuayb moom itam ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam nee na satajidunii inshaa Allahu mina mu ne Seydina Shuaybu nee na mu ne sa tajidu nii waaw sa tajidu nii inshaa allahu min as-saabiriin ak min as-saalihiin ah moom min as-saabiriin bi waaw min as-saalihiin bi la parce que min as-saabiriin kële la mooy Seydina Ismaayilu waaw mooy ci suuratu Saffaat falammaa balagha ma'ahu as-sa'ya qaala yaa bunayya innii araa fil manaami annii azbahuka fanzur maazaa taraa qaala yaa abati if'al maa tu'mar satajidunii in shaa'a Allahu mina as-saabiriin loolu suuratu Saffaat la sayyidina ismailu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wasalam bi ko baayam sayyidina alxalil alayhi sala salawaatul jalil waxee bi nga xam ne ci la mate mu ne ko yow saa doomkat damaa gént que ma lay rendi xoolal lan nga ci lan moo ciy saxaraat mu ne ko yow saa baay booy defal liñ la digal ñu ngi ma daj ma nekk koo xam ne ah ndeem soom na yàlla ma nekk ci ñiy muñ voilà mooy loolu waxul ne muñ euh, euh, euh, muñ googee mu melale boppam mais bii Seydina Shuayb bu lay wax mooy mais kooku kii moo ko wax mooy Seydina Muusa moo ko doon wax <laughs> waaw mooy bi nga xam ne kii so doomam yooyu mooy ahlam mooy Shaykhu Madyan bi ah ba mu yóbbu ñaari doomam yi ñu ne ko ñu ne ko bi bi Seydina Muusa rayee waa ji daal di daw dem Madyan waa Égypte wu ñoom Firawna di ko wër ngir daal di koy faat <laughs> mu daal di daw léegi mu rootal ñaari jigéen yooyee jigéen ñooñee ñaari ñooñee daal dem wax ko seen baay kenn ki ne yaa abatista jir hein baay luyel les services de kookee mu lay liggéeyal parce que kat inna xayra man istajarta al qawiyul amin ki gën ki nga xamante ne moom ngay luyee say service mooy koo xam ne al qawi dafa am doole ba pare nekk ku wóor léegi qaala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya haatayni ala an ta'jurani thamaaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa maa uridu an ashqa alayk satajiduni inshaa Allah mina as-saalihiin waa Sayyidinaa Shuayb mu war a wax bi mu ne Seyna Muusa wax ak moom ba pare mu ne ko naa gi nag li mu namm mooy may la kenn ci sama doom yu jigéen yi kenn ci ñoom ñaar waaye ci kaw nga daal di may liggéeyal ma daal di lay salarié huit ans boo ko matalee diis nag fukk nag fukki at ah lool ci yow la bugguma nag di la teg liggéey bu diis di ma fekk nag man nii di wax ak yow ndeem soob na sama borom mina saalihiin ma bokk ci ñi rafetal ñi ak ñi yéwénal loolu waxul ci moom lu baaxam ñu ne waaw mu ne wa qaala Usmaan radiyallahu anhu hiina husira maa rawaynaa fii sahiih Buxaari annahu qaala alastum ta'lamuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jahaza jaysha al-usrati falahu al-janna hmm? fa jahhaztuhum alastum ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala man hafara bi'ra ruuma falahu aljanna fa hafartuha fa saddaquhu bima qaala Seydina mu ne li nga xam ne moom lañ solo jële ko ci Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahmaan ah mu ne li nga xam ne solo nañ ko ci saxiixu al imaam al Bukhari rahimahullah mu ne Seydina Ousmane keroog mooy mu daar rek bés bu ko kàccoor gi ñëwee bëgg koo faat si danañ koy faati finalement mais laata ñu koy faat génn daal di wax ak mbooloo mi saxaaba yi newoon ci biir mbooloo mi waaw ne leen <clears throat> maa ngi leen di dagaan anshudukum wala anshudu illa ashaaban nabi sallallahu alayhi wasallam alastum ta'lamun dama leen di dagaan ngeen tontu ma ci lii ma leen di laaj te yàlla tax te nag loolu defuma ko lu dul ñi nga xam ne ci yéen mbooloo mi nekk ci jàkkaay yoneen saa saa ndax kàccoor yi dañu ñëwoon fees foofu yëpp del xadis mu ngi sax imaamul Buxaari waaye mu ngi musnadu imaam Ahmad na ko noon sunanu Tirmidi ak an-Nasaa'i rahmatullah ala al-jamii ak eh, ñoom ñoo ko solo <clears throat> mu ne ñooñ kese laay di leen dagaan ñu tontu te yàlla tax ndax xamu ngeen ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala yonent salaam dawal yàlla li waxul woon ne man xafara ruuma mooy bi'ru ruuma falahul janna képp koo xam ne moo bënn ah, daldi teenub ruuma ak teen la woon ndax dañoo ñàkkoon ndox kooku dina am àjjana fa xafartuwaa man maa ko def alastum ta'lamuna ndax xamu ngeen annahu kana yonent bi alayhi salaam qaala man jahhaza jaysha al-usrati falahul janna kan mooy waajal préparer armée bii nga xam ne jamono ju metti lay génn muy karoog Tabuk kooku maa ko garantil ma neen saa sam ajjana fa jahastuhum man maa ko préparer armée boobee xaala saxaaba ya fa ne woon ne fa saddaqu ñu daal di koy dëggal waaw Allahu akbar ñu ngi noonee Allahu akbar mu ne kon loolu Seydina Usmaan waxul ci moom loo xam ne lu rafet la lu yeneen saa salaam daal di woon koy seedeer mu ne war a wey na solo nañ fii saxiixima maa léegi sax imaamul Buxaari ak sax imaam Muslim an Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu hiina shataahu ahlul Kuufa ilaa Umar mooy keroog gison nañ ko fii waaw bi nga xamante ne ci Riyaad bi ci lako waa waa Kuufa daal di euh, euh, non dañ naan waa Kuufa mooy lenn ci waa daal di euh, koy kalaamee Seydina Umar radiyallahu anhu ndax moo ko fa defoon gouverneur. waqaalu ñu ne ko laa yuhsinu moom sax laa yuhsinu yusalli ah. <laughs> moom gars yi ne non moom en plus mënu la julli quoi waaw mooy julli ci boppam Saad ibn Abi Waqqas mënu ko Allahu akbar fa qaala Saad sayyidina Saad ibn Abi Waqqas ne radiyallahu anhu wallahi inni la awwalu rajulin min al-arab rama bi sahmin fi sabilillahi ta'ala wa laqad kunna naghzu ma rasulillahi sallallahu alayhi mu ne keroog biñ ko waxee lool mu ne maa ngi waat ci yàlla kene tuuma goog Seydina Omar di ko déglu gaa di ne nañ mënoo julli waaw mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla inni man la awwalu maa ci njëkk rajulin góor min al arab ci arab yi rama bu sànni bi sahmin ci ab xeej fii sabilillah ci yoonu yàlla loolu du tagg gu nit tagg boppam ah waaw mooy keroog rek après bon hadis ba mu ngi ci muttafaqun alayhi gisoon nañ ko fii ci Riyad bi ah bam ñaanee yàlla waaji <laughs> waaw ah, waaji doon jaay di di di di di di jaay kii quoi ak dëgër dëgër loog ñeme fi teg wax lu amul mu ne war way naa fi sahih Muslim an Ali qaal